mu ngi tuddoon alxakam ibn kaysaan mawla hisham ibn al-mughira al-maxzumi alxakam ah, la tuddoon di doomu ku ñuy wax kaysaan nekkoon loolu junjoon nañu ko mawla hisham ibn al Eh, ki nga xam ne moo doon njaati géem gi ko libéré woon moo doon eh, bàyyi Abu Jahlin di Hisham ibn mughira wax naa la nag jamono yii jamono yii ñu ko doon jàpp l'islam bi muy ñëw bàyyi Abu Jahlin dundul muy Hisham ibn al-Mughira ndax Abu Jahlin Amr ibn Hisham la tudd Amr ibn Hisham ibn mughira ñu ko doon woowe Abul Hakam ibn Hisham ibnul Mughira l'islam ñëw yonente mi alayhi salaatu salaam di ko woowe Abu Jahl ibn Hisham ibnul Mughira moo tax loolu moo gën siiw sax léegi le père de l'ignorance baayam nag moo nekkoon njaatigéey al-Hakam Kaysaan mi al-Makhzumi moom di bàyyi Abu Jahl bokkoon ci kojuk Bani Makhzum ah, gis nañ al-Hakam Kaysaan moom ci sariya mu Abdullah ibn Jahsh ci lañ ko jàppe prisonnier daal di koy euh, indi ci yonent mi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi ñu rey Amr ibn al-Hadrami ci premier année bi ci mois rajab te yonent mi alayhi salaatu wasalaam nee na leen man digaluma leen woon ngeen xeex mais ñu def ko prisonnier indaale ko foofu nag bi nga xamante ne nii ci la kiiwe fa la tuube comme ni fa la tuub gaa yi ñëw di joxe rançon moom mu tuub alxakam Kaysaan Usmaan Abdullah moom dafa dellu Makka keneen ki ñu jàppoon ak moom daal di fay dee kaafiran wal iyaadu billah daal di fay dee yéefér moom mii suñu boroom dimbali ko mu mujj dugg ci lislaam di alxakam ibn Kaysaan mawla Hisham ibn di bàyyi Abu Jahl ibn Hisham ah, moom imaam euh, euh, alxakam ibn kaysaan imaam alwaaqidi dafa solo ci sanad boo xam ne bu da'if la rahmatullah aley boo demee loolu ci almaghazi mu ne mu jële ci almiqdaad ibn amr di almiqdaad ibn aswad mooy loolu gisoon nañu tarjama moom dañ koy woowe ñaar we baayam moo tuddoon al-Miqdaad di doomi Amr waaye comme ki nga xam ne moo ko yoroon nekkoon am na ci yenn yi comme nañ ko waxe woon que nañ ki wala ki nga xam ne woon jaati génn di al-Aswad mi nga xam ne ci kilifaay Quraysh ya bokkoon moo taxoon ñu ko doon wax al-Miqdaad ibn aswad mais baayam Amr la tuddoon mu jële ci moom mu ne ana asartu al-Hakam araada Umaru qatla fa aslama inda rasulillah sallallahu alayhi wa kon imaam al-Waaqidi soloo ci sanad bu wérul boobu ci al-Miqdaad ibn Amr radiyallahu anhu mu ne man de jàppoon prisonnier ki nga xam ne mooy al-Hakam gis ne bu dee imaam Ibn Isaaq ñi mu cité woon euh, sariya bu abdullah ibn bi jàpp ñii boolewu ci woon al miqdaad ibn amr boolewu ko woon ci ñooñu mais de toute façon nuñ ci man di dem mooy ne riwaay bi wérul bu imaam al-Waaqidi rahmatullah mu ne kon mu ne man maay ki nga xam ne man al-Miqdaad maa jàppoon prisonnier al-Hakam Kaysaan bi ma ko jàppee nag ñu indi ko Seydina Omar bëgg koo rey comme que dane mooy moom amul woon mu jaamala ay rag ay ay neexal ak gaa yi moom yéeféer yi moom benn affaire la comme que gaa yi gis nga bu xatta ya'lam Allah gaa yi nañ leen rey ba yàlla xam ne ñun suñu amuñu suñu xol benn neexoo akub yéeféer pas ba yéeféer yi xamaa comme niñ ko waxe woon ay jamono du po du waxul lool ba yéeféer yi non ba yàlla xam ndax yéeféer yi sax fu ñoom seen yoon newu ci luñ man di xool mais yàlla mi nga xam ne ak gisam xolu nit ñi looloo compte ba yàlla xam ne ñun amuñu benn benn mudahana ay nekk ay ay ay nooy ci kanamu yéeféer yi kon mu ne Omar bëgg koo rey fa aslama inda rasulillah mu daal di tuub ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu la ci madinatul munawwaran ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom euh, di alxakam ibn kaysaan moo takkoon sëru seydina uthman ibn affan di amina bint affan di amina la tuddoon di doomi affan di sëru seydina uthman ibn affan moom mii moo nekkoon boroom këram euh, moom nag alxakam ibn kaysaan dafa ne woon koo xam ne euh, euh, ku doon def xijaama la xijaama mooy ni ñuy génnee deret ci nit ci bu dee nit ki dafa am yenn deret yi nga xam ne baaxul ni ñuy def ay façon faj la woon yu ñu doon def ba léegi dañ koy def am nañu ko man ba léegi yonent mi alayhi salaatu wa def na ko daal di jox waa am lu mu ko jox comme ni ñëwee ci xadiisu Seydina Abdullah ibn Abbas di génne deret ji nga xam ne ju baaxul la wala ju ëpp la yu mel noonu ay technique la yu ñuy def moom mii ku ko manoon la xajjaam la woon da ko doon def moom nag Seydina Al-Hakam ibn Kaysaan mu ngi génn àddina Bi'ru Ma'una Bi'ru Ma'una gis nañ ko fi gisati ko fi gisati ko fi Euh, euh, gis nañ fi saxaaba yi def suñu seen tarjama bari na ñu ci gis ñoo xam ne ñoom fa lañ génne àddina mooy bi euh, mulaa'ibul na tuddoon nañ ko ci tarjama bu mujj biñ def bi ñu naan gaa waa ji moom sincèreoon na bi sincèreoon na bi mu naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam man dugguma ci l'islam bi ñu ma proposé mais nag dama bëgg nga yónni sa gaa yi nag du ndax foofu yaakaar naa boo leen fa yónnee dinañu kii dinañu gëm foofu noonu bañ demee moom mii foofu lañ ko rayoon ak nijaayu Seydina Anas bi di Haram ibn Milhan fa lañ ko rey woon radiyallahu anhu moom mii it Bi'r foofu fa lañu ko reyee fa lañ gise woon tamit kan am na kuñ gisoo muy Amir Fuhayra foofu lañu ko reyee woon ba nga xam ne kàccoor bu mag bi ba mu ko reyee ba pare ne gaa yi ci ñi ma rey nii kan moo ciy diw ma le ke kee tëdd na le kee dee juge fait ci saw mooy kan mu ne ko diw la mu ne ko man gis naa ñu koy yëkkati ab mu yëkkatiku ba ci kaw daal di wàccaat mooy euh, di ab tufay mu bon moo euh, moom di alxakamu kaysaan ci biiru mauna te xam nga biiru mauna yonent bi alayhi salaatu salaam ñi mu fa yónni woon alqurra mooy ñi nga xam ne jàngkatu alxuraan yu mag yi ci saxaaba yi radiyallahu anhum xam alxuraan di ko jàng di toppatoo lool nga xam ne seen ñoom seen activité leen la woon bu xëyee dañuy liggéey dugg ci àll bi di taxani bu ñu ñëwee jaay lu ñu am ci lañuy nekk après tamit di ci taal ci loolu bu guddee ñuy jàng alxuraan ñooñu ñu baax min xiyaari saxaaba alxakam ibn kaysaan mi nga xam ne kat ca kuffaaru Quraysh dañ koo jàppoon prisonnier mu fexe ba bopp ci ñooñu nga xam ne ñoo gën ci saxaaba yi radiyallahu anhum ba ni ñu koy faate foofale ci Bi'ru Ma'una radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa